ak waxu imaamu Malik boobu nga xam ne moom la jëlee ci sëriñam bi Zayd ibn Aslam kon nodd day dàq li nga xam ne mooy shaytaane bokk na kon te bokk na gis nga fii ñu yàlla indi suñu noon bi gën a mag kon ni ko suñu boroom waxe sànk mooy kan mooy iblis li ñu yàlla digal ki tax duñu ci nekk waaye bal di nekk ci li yàlla tere ki ñu ciy gën a pousser di ñu ciy pousse waaw képp ku ko gis nga nekk mu la ciy gën a jàppale di la ko taaralal wa zayyana lahum shaytaanu a'maalu mooy shaytaane léegi nag la nga xam ne yow moo la koy ko tax bu dàq bu fi jógee rek yow léegi yàlla da lay yomb waaw moom bu fi jógee amaa lisa yi buñ fi jógee rek jaamu yàlla day day ndax xol bi day boroomam lay lay jublu ruux boroomam kese la xam xol bi nga xamante ne ni malaakam yi day def lamma di fexe dominer xolu jaam bi di ko insuffler di ko wax naan ko di ko yenk wal yu baax defal lii iblis bi tamit nekk fee yu was wisu alxannaas di ko jéem a pousser ci yu bon moom moom bu dañee kon bu malaaka bi kese fii des waa ji day jublu rek xol bi synchroniser ruux bi nga xam ne boromam kese la xam ñu dëgmal ci borom bi waaw nodd nag bokk na nag ci li lay may nga dàq seytaane ah, li lay may yi dàq seytaane bokk na ci nodd kon ngëneelu nodd ngeneen nga xam ne yonent bi saa xamal nañu ko fii ne ida nuudiya uh, uh, lis-salaati adbara ash-shaytaan wa lahu durat kon gëneelu nodd boo xam ne woo xam ne mooy day dàq shaytaane waaw waaw <laughs> léegi nag ginnaaw loolu kon lëkkaale bi leer na ta uh, très bien na ta masha Allah na ta clair na waaw léegi nag mu des boroom xam-xam ni ne waa léegi waa mais attention waa lan mooy xikma ah ci seytaane di daw ah lan mooy xikma bi seytaane di daw moo daal imaam al-Haafiz wax nga woon neneen mu ne waqad ixtalafa al-ulamaa fi al-xikmati fi huruub ash-shaytaan inda samaa'i al-adaan wal iqama duna samaa' al qur'an wa dhikri fi as-salah ah mu ne boroom xam-xam yi wute nañ waaw lu tax seytaane bu ñuy noddu mu ne fees mu ñaan li daw bu ñuy iqam mu daw te pourtant bu ñuy julli bu imam bi ne allahu akbar te bu ne allahu akbar mooy imam bi day day tari waaye même bu dee day tari ci suuf comme ni imaamu euh, Seydina Abu Hurayra waxoon euh, euh, ne iqra'aha fi nafsika ya farisi waaw ndax yeneen saa salaam nee na euh, euh, kullu salaatin mooy laa lam yuqra lam tuqra fii bi fatihatil kitab wala bi ummil kitab fa huwa xidaaj fa huwa xidaaj fa huwa xidaaj ghayru tamam <laughs> waaw alhamdulillah Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu naan euh, mu ne yeneen saa salaam nee na waaw bépp julli boo xam ne jànguñ ci fatiha ah Euh, euh, euh, fekk bon daa waxoon mbiru Faatiha la doon wax tabi'i bi ne ko bon gars yi ne ko mais Abu Hurayra ñun dañuy julli ci ginnaaw imaam bi de waaw kon mooy buy tari ci kaw ñun lan lañuy taree mu ne iqra'ha fi nafsik waaw jàng ko ci sa bopp mooy ko wax ci kaw nga jàng ko ci suuf te ci da jàng yow imaam bi tari ngay tari loo xam ngi déranger ñi ci wet gi déedéet même sikkar yi waroo di di sikkar waaw subhaanallah di kii ba ji ba ji déedéet loolu wax ko sa diggante sa borom ku nekk def lool voilà léegi mu ne ko jàng ko sa bopp yow yaa faari fii ci beneen bi beneen bi mu ne ko eh, mu ne parce que yonent bi alayhi bépp julli boo xam ne jànguñ ci faatihatul kitaab matul kooku matul faaku matul xayru tamaam mooy xidaaj voilà kon mooy yow loolu mooy waa jéegi tari pourtant Iblis a ngi ñëw te alquran lay tari imam baa ngi tari alquran moom mu ngi tari alquran Iblis bi ñëw waa lan mooy xikmaay bu ñu noddee iblis daw bu leekaawee iblis daw te waa ji bu taxawee di julli di jàng alxuraan iblis ne xaas ah <laughs> gis nga fay tasawurul masala al hukmu far'un an tasawwurihi waaw bala ngaa xam ah masala mi nan lañ koy traité foog nga xam de quoi s'agit-il réellement ana ci lan la ñuy wax waaw yi mu ne bu dee dañuy wax ci daqaar yi ngay wax buy ah yow nga jàpp ne waa ji guy ga lay wax mbir mi du sotti fokk nga xam ne guy ga lay wax kon nag al al al al al al al al al al hukmu far'un an tasawwara kon mu ngi noonu waa lan moo tax waral loolu way bu déggee noddu ne fes bu déggee iqaam ne fes te nit ki buy taxawee li julli mu ngay jàngal quran bi sikkar ay subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal teewul sa waay dag di ñëw boroom xam-xam yi daal di ci tontu ay tontu yu wute te bi ci gën a leer mooy bi ñu waxoon sànq ne mooy lëkkaale mag xadis bi ñu génnoon ci bii weesu mooy ne bañ seedeel jullit lu baax waaw ngir mu bañ a seedeel yawmal qiyaamati bésu taxawaay bi bañu noddu googee ndax li yonent saa sallam wax ne kenn du dégg madaa sawtul mu'addini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida la waaw ndax fa kaddu noddukat bi yem ab jinne du ko dégg wala nit wala dara lu dul dina ko seedeel Iblis nag bañ a seedeel nit lu baax moo tax ab jullit mu ne fees non seulement mu daw muy daw waaye parce que euh, waa ji nee na waaw rek non seulement mais day pete day foroxal foofu yëpp daal di xesawal foofu ngalawal ngir yu foor yoo xam ne ngir du ko dégg waaw <laughs> bu ko defee bu ëllëgee moom ñi ñuy njatt ñuy seedeel noddukat bi wala kii noddoon même du dul noddukat doo wax nañ la ko sànq ne du ci noddu kese noddu c'est pas que pour julli kese voilà léegi <laughs> loolu mu bañ ko waaw waaw kay loolu lu am am solo moo la imaamul Buxaari yi nag daam lii la gën lool dëgëral loolu lay niru jëfam ndax hadis bii wax naa la moom la njëkkan bi daal ci teg hadis bi ñu jóge woon mooy hadis Seydina Abu Sa'id be Euh, mu doon wax euh, euh, Seydina Abdallah ibn Abdirahman ibn Abi Sa'sa'a naan ko inni araka tuhibbul ghanam wal baadiya fa idha kunta fi ghanamika aw baadiyatik fa adhanta lis-salah farfa' sawtak bin-nidaa fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah loolu la ko tegalee bi wane ne mel ni lii la gën a dëgëral te loolu dafa feeñ zaahirun bayyin ci li tax seytaane di daw mooy ngir bañ a seedeel ëllëg jullit bi lu baax loo xam ne defoon na ko moom bi nga xam ne neewoon na waatoon na ci ñàkk teggem ne la ooxu yan na waat naa ne boroom bi waaw dinaa leen dinaa leen sànk ñoom ñépp waaw waaw la udillannahum ci ay kàddoom yu wute yoo xam ne yu ñaaw te ñàkkuk teggi ni mu doon wax dinaa leen sànk dinaa leen euh, njuw yi dinaa leen beewloo léegi kon mu ngi noonee kon loolu la waaw léegi nag <laughs> loolu waxoon nañ la kanta seede goog ñu naan non waaye ngëm yàlla yi la loolu waxoon nañ la daa dëgërul fen ñi muy wax mooy ñépp lépp xattaa ñi bëggul woon noon yi sax dañuy seedeel <laughs> waaw way ngëm yàlla gi see euh, nodd bu baax gam doon def kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam <laughs> waaw léegi nag am ñu ne non c'est mbenn mbir la iblis day day ngalawal daal di foroxal foofu ngir doyadal mbiru mbiru <laughs> mbiru nodd quoi <laughs> ak iqaam ngir wane la liiru tus waaw wal iyaazu billaah doyadal ko moo tax xam nga comme euh, nit ñi euh, bon euh, bu ñu bëggul dara wala romb lu salte ñu daal xaaxta ne ko tifli ci loolu waaw iblis comme si waaw <laughs> waaw cracher sur sa figure loolu day wan ne yow kii moom wax bañ nga ko wala lii bañ nga ko wala bëggoo ko nangam ak nangam Iblis nag moom mu des bi ginatee pata a mooy mu daal di pete foofu daal di xesewal foofu daal di ngalawal foofu moom ngir wane ne ah waaw daal sawaay fi newul <laughs> mooy eh, ngir doyadal quoi mbiru julli waaw am ñu ne li tax mu daw parce que nodd gi day woote ci sujjóot li nga xamante ne moom dañ ko koo digaloon mu bañ daal di mooy yàlla waaye lii bon dese naa dëgër parce que lii c'est avant sujjóot gi tew jamono ji muy sujjóot muy julli day ñëwaat kon du loolu wallahu taala alam loolu ginu la dëgër waaw si <laughs> ah, sinon bu doon buñ paree mu war a dem ca sujjóot ga nga xam ne moo taxoon ndax nodd gi ci loolu lay woowe konoonte kon du ko def te gis nañ ne du pour julli kese boo noddee kese te même du waxtu julli du dara ngir dàq seytaane day daw loolu moo tax Euh, ñi nga xam ne ñooy def ruqya ñi nga xam ne ay jinne da leen a fadd yooyu bokk na ci liñ koy faje ñi ngay dàq jinne bi mooy bokk na ci ci outil yi ci alquran waaye ci noddu ci la walla ak iqama kon lii ñii defe naa dëgër de que li tax mooy euh, le fait comme que noddu gi day woote jëme ci julli alors que moom dañ koo te julli la ca gën a màgg mooy sujóot ga moom mii dañ koo sujóot loon mu bañ dañ naan la doo sinon moom waa ji bu kàbbaaree di julli day ñëw te ci biir julli ja bu sujjóot sax da koy da koy jax-jaxal kon loolu mooy li dina mooy wal mooy li am wallahu taala alam hmm? ah kon am ñu ne moo day daw ngir bañ nekk ci benn dilemme ko mooy benn euh, mooy parce que euh, le fait que dégg loo xam ne yow li ngay def dalay dalay wan ne yow li ngay def du nii kaay wéetal yàlla kaay nangam alors que moom mu ngi dëkk ci mooy yàlla ci ci ci ci ci ci ci euh, euh, dëddale nit ñeek borom bi tabaaraka wa taala gi gii nga xam ne daa fees dell ci kalimatu tawxiid ashhadu an laa ilaha illa allah alors que loolu lay bañ a seede di ko gëmloo nit ñi même bu dee moom ci boppam xam ne an laa ilaha illa waaye day fexe gëmloo gaay ba ñenn ñu ñu ci gën kannasu comme Firaw ne na ana rabbukumul ala voilà kon kooku bu dégg kaddu yi da koy contrarier quoi le fait que nga nekk di foo xam da ngay dégg mu lay wax lu naqari sa nopp lool bu ko dégg oh mu daw am ñu ne looloo tax muy daw moo tax <laughs> waaw moo tax mu naan fees waaw waaw loolu day daw alors que bu dee waa ji lay julli di jàngal Alxuraan nga naan ah xaaral sawaay damay ñëw fexe mu xalaat leneen ba li muy jàng dara ko ci bàyyi xelam waaw waaw dara du ko ci am comme li yeneen saa saa wax waa ji booy wa in adri waa xam kam kam kay fasalla naka la jullee du ko xam waaw am ñu ne noo day daw day ñàll bu déggee nodd ak xam waaw ndax li ñu wax tànk mooy shahadatul haqq seede dëgg yi ci nekk ak taxawal gi ñuy taxawal loo xam ne symbole la ci diine ji muy nodd nga xam ne day taxawal lool ah loolu moo tax iblis di daw waaw moo tax mu naan fees ne loolu moom duma ko du doon waay yow taxawal fan nekk fa mu koy dégg ñu naan lii lañ koy defe wala dañ ko def lool ci boppam di ko fekke man moom mukk fekke lu baax fan waaw kon loolu am ñu ne loolu la <laughs> loolu lu ana am solo la waaw wallahu ta'ala a'lam Euh, euh, am ñu ne nag li tax muy daw parce que bu dee julli waaw bu dee julli léeg-léeg bakkan ciru bakkan man na ci dugg waa ji mën naa taxaw te loolu mooy wane présence seytaane bi nga xam ne day mën a fekk nit ki ci biir julli di ko fekk day ñëw di ko fekk muy julli mu koy jax-jaxal naan ko xalaatal lii xalaatal lii xalaatal lii euh, moo tax al imam ibnul jawzi rahimahullah mu ne nodd daa am benn tëyu benn charisme bu muy may nit ki ak tamit loo xam ne day day day di ji rëngi rëngee bu déggee nodd ndax kaddu yu rëj ya waaw ak wax dañ koy wax ca kaw moo tax comme que saytaane day daw noddukat euh, euh, du du du du yóbbu nga gis noddukat boo xam ne day ngistal mais loolu am na de doomu aadama moom jaamu yàlla ju ñuy def ju nekk am na ñu ciy ngistal waaw lu la koy wane mooy naafiq leer na dañ doon fekk julli yi ak yonent bi alayhi salaam di dem ci xare yi ànd ak ni mu rëy di ànd ak yonent bi alayhi salaam seen loolu lépp min baabin ngistal la woon lépp kon mooy daaraar waaye am na bu boobaa nag iblis de ñoom seen xas bu bakkan la parce que li ñeen fa nga tout temps iblis la non yonent bi alayhi salaam nee na bu Ramadan duggee sulsilati shayatin waaw dañuy yeewu seene seytaane yi mais est loolu ça veut dire que bu bu bu kii jotee nu mu tudd ah mooy euh, bu Ramadan duggee doo gis lu yàllay tere ci kaw suuf ba nga gis way nga gis koo xam ne day woor ci boppam bi sàcc léegi est-ce que rek naan Iblis la non mais daa fekk Iblis day am yoo xam da koy placer avant koor gi day fexe yow sa bakkan moom lañ doon wax ne bés boo fi wax yu yàqu ji gaa yi di wax naan non gone gi bàyyil mu xam yii walla moo baax ci moom bu ko xamee dina xam nu muy nu muy def ëllëg waaye boo ko ko xamal loolu te lépp di lu xaram bu bu bu màggee ba dajeeg moom ba dajeeg ay copains ñu koy def moo ci gën a garaaw loolu lépp waxu seytaane la Iblis a koy wax way way yow Iblis li bëgg ndax bakkan bu xamul bàkkaar du ko du du du tendre jëm du ko laaj. gis nga nit lu mu xamul du ko masalaaj waaye bés bu xamee dara misaal ngir ma wax loola neew bay gis nga gone gu xamagul coca cola waaw léeg-léeg sax nit ñi di ko xel li di ko jox muy bañ parce que masu koo naan masu koo kii waaye gis nga ci noonu la koy gën a na moytoo que bés boo ko toqalee toq coca cola ci lam ni ñuy wam xas koo moñ mos waaw gis nga bu ëllëgee xel li nga am xel li woo day jooy ngir nga xellil ko parce que bakkanam léegi moo ci lajj xam na lan mooy kuukaa kuulaa waaw alors que bi mu ko xamagul masula cee tànqal masula cee sonal loolu nag xamal ne bàkkaar noonu la gis nga bakkan fekk xamul bàkkaar bi du ñëw di ko laaj mais bés bu ko mosee waaw gis nga nit koo xam ne masula dem dansin masula dem discothèque masula dem bërëbu euh, saqaawa yooyu yu taxee di kaay yooyu mu jekki nii rek xolam dem ci loolu du ko yomba dal du ko dal mais bés bu ko gaay ni lu garaawul tu xoola ñëwal ñu def nga xool est-ce que tu vas est-ce que yow di nga gis lu garaawul la dén mais on nañuy dem entre copains xam nga ñu ñun ñu ngi nii ñun ñooy nekkandoo léegi dañoo kii guddi jot ñu dem sango ba seet kii dem voilà c'est on va faire une partie de danse nii nangam voilà comme que amul xam-xam gars yi di ko nax waaw parce moom mu ànd fu ñaaw la fu bon la njaaloo nangam ak nangam ak yooyu moom noonu la ko jàpp gars yi na ko mais ñu dem nga xool waa ji da koy bañ day naa foo xam ne vraiment je ne suis pas à l'aise fii bu manoon ci saa sax day dëpp waaye bés bu kiiwee toog <laughs> toog de une heure du matin à cinq heures bu moywul beneen bi di ñëw mooy woo gaa yi par ndànk-ndànk noonu lay demee waaw day mujj gin cee laaj yi gaa yi parce que ba mu parce da koo xam kon loolu waxi caaxaan la léegi nag imaam Ibnu Jawzi rahmatullah li muy wax mooy comme que nodd daa am loolu nga xam ne day day day day rëng-rëngoo saytaane ndax nodd gi moo tax yombul ngay gis noddukat boo xam ne day gis ci ngóor dam te tamit di juum ci biir kàddu yi buy mooy euh, jekki juum ci loolu nga xam ne bu dee ci côté bi jóge ci côté Iblis sinon nit mën nga juum noonu saa mu jóge ci côté Iblis voilà euh, euh, bu dee bi jóge ci côté Iblis loolu da koy fàddu parce que sa waay new fi daw na seytaane bi daw na waaw moo tax lépp loo xam ne lu jëm ci ngistal kooku bu sellalee tuuti rek loolu du ko am waaye xam nga ne mos waa jee nga xam ne day nodd ba pare dóorub nodd ba pare fàttee fay micro bi ne oh bii de dal na <laughs> waaw xam nga ne saay <laughs> waaw di ko baaral ngir gaay yi ngir gaay yi comme ni Seydina Abu Musa doon wax radiyallahu anhu yeneen saa salaam ah yeneen saa salaam ah naan ko dégg na romb naa la biig ngay jàngal xuraan laqad utiita mizmaara min mazaamiiri aali Daawuud de dégg romb naa la biig ngay jàng waaye yow mii jox nañ la baat ci baat yu neexu waa kër Seydina Daawuud wala Daawuud alayhi salaam ci boppam mu ne yeneen saa salaam bu ma koy loolu bu dee nit ki xolam ngistal jeex na ci di gën a neexal noddu bi ngir nit ñi koy dégg lool sunna la comme jàngum alquran bi kon euh, bu dee loolu dañ na ci moom euh, euh, kooku lañuy wax mais sinon kinaan bii de dal na ñaw waaw pour <laughs> ne ma ne lu ngeen wax ci bii waaye yow dama dem seen morom <laughs> déedéet loolu nag moom <laughs> kooku bakkanam la voilà bakkanam la mais iblis moom daw na waaw iblis bi du moom kese mooy indi mooy tax nit ñi nekk ci bàkkaara ah. sa a inna nafsa la ammaaratum bisu waaw sa bakkan bakkan bu yàlla yarut bu tënkuwul ci alquran ak sunna dëggaa ah, koonu lu ñaaw la waaw kon loolu euh, euh, na leer alors que <laughs> waaw <laughs> léegi euh, Euh, kon alors que julli bi waa buy julli allahu akbar saytaane day agsi ngir xam ne lii mooy jëf ci gën a mooy julli comme que julli mooy jëf ci gën a ñàkk laa ilaha xaaral ma ñëw yàqal ko nag waaw waaw <laughs> xaaral ma ñëw léegi jax-jaxal ko jax-jaxal ko yàqal ko ay mbiram mu xam loolu ama am solo la kon insha allahu taala wax yi li nga xam ne euh, wallahu wal ilmu inda euh, euh, mooy li nga xam ne mooy bu njëkk bi que boo gisee iblis di def lii c'est juste pour bañ a seeree nit waaye bañ dégg kaddu yoo xam ne danaan ashhadu an la ilaha illa alors que moom mu nekk fi gaa yi dugal nit ñi ci bokkaale ak i giraawaale yu du jeex waaw waaw ci ay giraawaale euh, yu dul jeex màggaayu nodd ak li mu làmboo ci wéetal yàlla ak feeñal symbole l'islam yi loolu daa tax mu daal di daw waaw ba pare mu xam ne de toute façon bu fi taxawee kàddu yi da koy lakk kàddu nodd yi dañ koy lakk fu lu raw déranger lañ koy def te tamit de toute façon ci kaw noonu nekk na koo xam ne day nekk ku désespéré ku ñàkk yaakaar di jax-jaxal noddukat bi waaw noddukat bi moom fii mën a lépp lu ko yàqal xabdu bakkanam la rek xabdu nafsom la waaye moom du iblis <laughs> waaw moom du moom sinon sawaay départ na leneen liñ ciy jànge mooy quand noonoogu iblis noonoog doomu aadama bi jullit bi bien sûr lañ ci jublu kanta yéeféer bi kooku aliyam la waaw léegi bët yi nga xam ne mooy du désespéré wu laata ñuy nodd mu ngi fi woon ngir bañ nga jublu sa xol ak sa lépp ci julli bi ngay waajal bu ñu noddee mu daw au lieu mu ne bon comme ko xas naa daw garaaw non bu noddu gi eh, ah, ila sakata bu noddukat bi noppee mu ne waat jaax ñëw entre julli gi iqaam bi ñu pare ak iqaama gi euh, noddu gi iqaama gi distance boobu Iblis na xaar je vais jouer encore je vais tout je vais profiter waaw ngir yàqal la ñu dawaat iqaam allahu akbar allahu mu imaam bi tax allahu mu ñëwaat naan nit ki uzkur kaza uzkur kaza uzkur kaza lima lam yazkur min qabla fàttaliku lii fàttaliku lii fàttaliku lii loolu di wane ne noon bu mag ginnaaw ba mu xamee julli mooy li gën a rëy mag li yoneen saa salaam wax ne jëf leen ngeen xam ne du ngeen peeg jëf yi te ngeen xam ne inna xayra a'malikum as-salaa li gën mooy julli moo xam ne laa ilaha illa allah tey ma yàqal ko ba waaji comme que nit ki du am ci julleem lam ca teewlu comme ni ko nent bay waxe ni nit ki dina julli lu du ci am lu dul euh, euh, euh, rubu'aha nisfa thuluthaha nisfaha waaw de waa ji dina julli du am lu dul un quart ci julli ja benn bi un tiers benn bi deux tiers de naka noonu wala dina julli sa waay dara lu tax parce que teewlu gaat yooyu dara amu ci mu xam loolu muy jouer ci loolu ngir yàqal la nga nekk julli joo xam ne carcasse kese la amul ruux te xam na ne borom bi li mu soxla mooy lu am ruux la ñu sellal ngir boppam ngir borom bi tabaraka wa kon kooku suñu noon la jullit bi nag li ko ciy may nga ne waa mais quoi la solution ñu la balaa la solution saytaane boobu am na turam waaw ku saytaane bi lay fekk ci biir julli waxoon nañ ko fi fan yee boo vat li ko yaa vay naan la udkur kada udkur kada uzkur kaza saytaane la bu yées boo xamante ne nii yonent bari saa saa wax nañu leen tudd xam nga ne ne inna saytaana idaa nuudiya lis-salaa adbara loolu mooy saytaane yépp waaw. nga ne mais minal jinnati wan naas ñu ne la lii jinne bee tax ñuy wax waaw waaye bu nit bi day dawaale moo laa lool naan boo nee euh, euh, nañ leen jàngal Alxuraan bi gis waaw waaw sa waay daa am lu forum rek. wala ñuy noddu ñu gis ko mu takk écouteur ko quoi mu sol écouteur te fii la doon waxtaan sànk ba léegi yoonam new ci ñu kii rek mu jël écouteur yi dugal waxuma képp ko def lool lool mais yooyu yëpp yu dangereux yu dara moytu te dinañ gis xadis yi ñëw après ngëneel li nekk bu nit kiy nodd ngay répété li muy nodd te ko boo dégluwul noddukat bi nan ngay xamee ne wax na lii damaa war a répété nga nekk ci leneen iblis di ñu fowe comme nit ñu fowewee fii ci biir julli ji waxuma la lool ci asnaul mu'adhdini asnaul adhan jamono ji ñuy nodd ul lieu nga bàyyi ci xel di répété def li yoneen saa salaam wax bu ko defee nga tuub xéewal yu mag yi mu ci wax te moom la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala iblis fexe yow loolu lépp nga bàyyi ko ci ay cate ak tamit di waxtaan entre temps wala entre temps conférence bi am nañ benn pause wala ñu waru a julli jamono ji waa ji nodd ngeen taxaw waaye sa waay voilà waa ji ne laa ilaha illa allah léegi ñu ne ngay kaay xam nga loolu ñaaw na <laughs> yow nga waroon répéter ah nga jël say écouteur wala boo amul ko waxal di déglu leneen wala di bàyyi ay message ah wala di def leneen loolu da nga ko manula pause ba après léegi nag ku nekk nag di utal sa bopp lay que ne moom am na droit parce doon wax am solo moo taxoon ma amul lu am lu ëpp yeneen saa sala wax bu noddkat bi nodd wax waxal li muy wax comme niñ ko gisee insha allah ma ne saytaane boobu daa am pour laa wax saytaane yëpp lay dàq waaw waaye rawatina saytaane jinne bi mooy daw kooku mooy daw di foo xal sinon gisoo nit koo xam ne même lu mu bañ bañ diine mu taxaw ñu commencé nodd rek mu daw rek daal di daal daal di pete foofu waaw daal di foroxal daal di xeeñal foofu xesewal foofu ngalawal foofu <laughs> mooy jinne bi la seytaane mooy iblis mu mag mi ak façon yépp waaye jinne rawatina ki nga xamante ne nii nag mooy kii nekk ci biir boo julli mooy ñëw parce que même waa la wax yeneen saa sam dane moom seytaane boobu ida nuudiya lis-salaa adbara ash-shaytaanu wa lahu durat parce que iblis boobu la la délégué ci jullikat yeeg ngay toppatoo wàllu julli ta bokk na ci toppatoo julli mooy la jiitu julli muy nodd ak iqaam Iblis dafa am seytaane boo xam ne moo koy liggéeyal affaire boobu parce que Iblis dafa day day day day day dafa décentraliser affaire yi wal iyaazu bu mag bi du lépp moo koy def ah, ah non non non non waaw waaw non non waaw déggoo xaris ba yeneen saa saan di wax ne Iblis Iblis ci boppam. parce que day toppandoo yàlla daal di li nga xamante ne mooy euh, euh, nangu naayam ko ci ndox la nekk. ni toppandoo wa kaana arshu ala al ma borom bi azza wa jalla <laughs> léegi saa bu bu bu bu bu bu ngoon jotee ba gaa yi liggéey ba ñëw iblis day iblis yi dañuy ñëw di rendre compte waaw minal jinni ci abaali say waaw taalibeem yi dañuy ñëw ku nekk di wax li nga def ku nekk di di di di rendre compte comme li nga xamante ne nii patron bi noonu lañ koy rendre compte ñi nga xam ne ñooy ay employés bu dee ne jeex nañ ñuy def bilan waaw ñu defal ko bilan bu rafet bu ñàng sax moom mooy patron bi bu rafet waa Iblis bu ñàng kii naan tey des naa lii tey des naa lii Iblis te waaw waaye boobu def na li nga def am ku ñëw na ko tey fexe naa ba ñaari nit ñoo xam ne ay mbokk lañu woon yàq naa seenu diggante mu ne ko haa yow mii woon kay tey yow moom ci man ngay fanaan ñoom abali sayi na ci ñi nga xam ne ay ngëneel yu rëy ci ñoom wal iyaazu billaah di wane ah gaa yëpp di ko ñee waaw ah de moog pat moog le grand iblis suñu kilifa fala fanaan tey ñoo bokk te moom la fanaan mu koy nabbi nabbee allah wal iyaazu billaah te tas diggante fexe ba ñaar ñoo xam ne dootuñu tuddanteeti waaw doom ak ndey jëkkër ak waaw xarit ak xarit mag ak rek waaw nangam ak nangam bu la neex kooku la kontaan ci moom na ko xaaxaaxaa kaay fii kon kooku day délégué ñii naan ñii laa def ñii kanta iblis bi nga xam ne moom la délégué ci gaay yi ci ñuy jullit ngay waajal julli ngir muy yàqaleen mais léegi mu moom iblis ci boppam day ñëw parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog nga xam parce que léeg-léeg ah nag bu dee nag ñi nga xamante ne moom ay ponkal lañu bu baax yu gaa yu mag lañu ñooñu moom sama xinzab di kese du ma la du roy léeg-léeg man iblis may ñëw ngir yàqal leen yonent may saa saam ne taxaw na di julli iblis ci boppam ñëw muy iblis mi ñu xam mi bañoon a suyoon jël flambeau di ko féet naan da koy jéemale yonent saa saam yonent saa saam daal di koy xoj <laughs> waaw waaw avancé daal di koy xoj ba làmmeñu iblis mu yées mi seddaay làmmeñ bi daal di di di sedd ci loxo yonent saa salaam nee na ma fàttale ko li sama mbokk ma waxoon Seydina Souleymane ñaanoon borom bi alayhi salaatu wa salaam eh, mulkan la yanbaghi li ahadin min qabli nguur goo xam ne ñeelul kenn kuy ñëw sama gannaaw waaw min ba'di bokk sama gannaaw nee na looloo tax ma bàyyi ko sinon doon naa ko yeew ci potoy Medina gone yi di ko fowe pas di foog moomaa ah, comme gaa yi dama ne du foog non di ko fowe moom Iblis boobu kon gis nga moom mu mag mi moo ñëw waaye en général ki mu délégué Xinzab la tudd waaw mooy ñëw bu nit kii julli mu naan ko fàttalikul lii fàttalikul lii nga ne ma sawaay man nag damaa nekk koo xamante ne nii mooy euh, euh, kenn duma Euh, euh, euh, convaincre ci ay waxi neen lii nga wax fan la tegu mën na la imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak taalibe bi imaam Muslim rahmatullah alayhima dañoo solo imaam Muslim mu ngi ko ndi kitaabu salaam baabu ta'awwuz min ash-shaytaan min shaytaan al-waswasa fi fi fi as-salaa waaw buntu muslu ci shaytaan bi nga xam ne mooy jax jaxal nit ki muy julli mu jëlee xadiis boo xamante ne jarul ñuy wax càll bi. kantaal imaamu ahmadu ibnu muhammad mu ngi ko indi ci musnadu shaamiyyiin hadiisu Usmaan ibn Abil Aas an nabi sallallahu alayhi wa sallam al imaamu muslim rahmatullahi alayhi muy jël hadiis bi ci sayyidina Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi ah nekkoon kilifaay waa Saqiif ñoo newoon seen imaam moom la yeneen saa saa defoon mu newoon seen imaam keroog bi waa Taayif ñëwee seen délégation ba di tuub si radiyallahu anhu te gisoon nañ fi hadiisam mu ne moom dafa dikkal yonent bay saa saam nee na mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla alai saai sallam inna ash-shaytaana qad haala bayni wa bayna salaati wa qiraati yalbisuha alay waaw jógee Taif gis nga Taif ba Medina ni mu toll gis nga ki la ñëwoon naan ko sama lii lay metti mu ne ko tegal sa ko fi metti ak ki la doon wax waswaas ji waaw mu ne ko jëlal yi mu ne yonent bi yow dawal yàlla saa saam seytaane daal dox na sama digganteeg sama julli ji waaw man daal saa bu may julli sama xel du xaw a dem ci julli ji bu may kàbbaar sama xel di dem ci leneen ay yonent bi alayhi salaam hatta li may jàng sax damay jekki di jàng dootu ma xam li may jàng wala di def ay erreur iblis daal dox na sama digganteeg moom daal ay yonent bi alayhi salaam chaque fois la waaw lii moo baax. am sa mbir ci wàllu sa digganteeg sa boroom sa jaamu yàlla yoo xamante ne ah mu ngi commencé sooxe nga ñëw gis boroom xam-xam waaw rabbaani rahmatullah alayhi nga ñëw wax ko ana solution wax ko nag ni mu demee bul ñëw naan ko waaye xam nga rek affaire boobu quoi daa am benn mbir boo xam ne quoi ah moo tax quoi ma ñëwoon quoi léegi nag di laaj lan la ci diine wax quoi ma ne la sawaay nga ne ma waaw ma ne la man de xaw ma li ngay wax quoi voilà <laughs> kon mbir mi daa war a leer quoi léegi bon yonent bi alayhi salaam kon gis nga laaj bi ni mu leere yonent bi alayhi salaam nag ne ko zaaka shaytaanun yuqaalu lahu xinzab fa idaa ahsastahu fata'awwaz billaahi minhu watfil alaa yasaarika salaasa qaala fa fa'altu zaalika fa azhabahu llaahu annii allah yonent may saasaam mu ne yonent saasaam ne ma zaaka shaytaan ne ko kooku ak shaytaane la shaytaane boobu nga <laughs> waaw xam nga moom dana shaytaan inna shaytaana te buñ defee alif ak laam mooy shaytaane bu mag bi ay woy dox na sama digganteeg julli sama julli jeeg sama njàng mi ci julli yonent may saasaam xamal na ko nag kii shaytaane bu spécial la c'est pas shaytaane bu mag bi de zaaka kookee saytaani saytaan ak saytaane la ku féttéerlu koo xam ne yuqaalu lahu xinzab kooku xinzab lañ koy wax waaw waaw waxoon naa la mu ne xinzab de tur wi moom mën naa liir ñu bari kanta jeexitalu xinzab ay jëfi xinzab ñi ko umpule ñi ko xamul illa man rahima rabbuk loolu ko sa yërëm fii non <laughs> ñépp xam ay mbiram même bu dee xamuñ turam waaw <laughs> waaw kabbaar sa baar sa sa xel mi dem marché muusante waaw gën ca la nga soxla woon ak la nga soxla woon dem ci liggéey bi nga war a liggéey ban itinéraire sax nga war a jël parti ja man liñ koy bu ma jëlee bis nangam bi boobu way jaw way jaw boobu day jaar mais day jaar ta foofu bi te am ta beneen bi yow imaam dinaa allah bar nga ciy topp lépp yaa ngi régler sa itinéraire ci biir julli bi fan yoon laay jaar waaw wala ganaar gi ma dugal ci biir biir mbir mi fuur bi tay sa waay njàngam gudd na tey ñu dee waaye tay mu xam waay maa ngi xalaat sa ay way bi la bég pooj bu nar yàqu waay te xam nga xam ak leneen léeg loo xam ne sax ci biiri julli doonu koon xalaat waaw loo xam ne masu koo xalaat moom daal xelam daal allahu akbar xelam dem Australie waaw eh, kii aborigènes yi ñoom kan mooy seen maam lu tax ñu niroog africains yi lu tax ñu ñuul <laughs> loo xam ne <laughs> naan yépp bu doogee ci bii lii lii julliw defu dara xelam bi ci def waaye tey daal ba mu ne Allah akbar aborigène yi